bu ko defee ñi ngi dellu siwaat ci tawfiqu borom bi azza wa jal ci sunu darsa tawxid bi ñuy amal subagu jot ci sunu téere boobu di charx baadu fawaidi surati alfatiha mu mel ni ñi ngi nekkoon doon ànd ak borom téere bi ci yamu doon indi ci tomb yooyu nga xam ni suratul fatiha daf ko làmboo bokkoon na ci wane gum ne suratul fatiha dafa làmboo ñetti xeetu tawxid yëpp kadalika wane ni suratul fatiha dafa làmboo ñaari xeetu ñaan yi kadalika wone ni suratul fatiha dafa làmboo saxal li nga xamante ni nii moom yónni giñ yónni yonante yi kon ñetti mbir a ngi noonu yoo xam ni boroom téere bi tënkal na la ko yoo xam ni téere bi tënkal na la ko ci ay tegtal ci biir suuratul fatiha masalan suñ la laajoon waaw suuratul fatiha làmboo gi mu làmboo ñetti xeetu tawxid yi ci yan aaya lañ koy fekk bu boobaa nga ne alhamdulilahi rabbil alamin moo làmboo tawxidu rububiya arrahmani rahim maliki yawmi ddin moo làmboo tawxidul asma wa sifat iyaaka naabudu wa iyaaka nastain moo làmboo tawxidul ibada suñ la laajoon waaw ban aaya moo làmboo lu jëm ci ñaan ci ñaari xeetam yi nga ne ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim suñ la laajoon waaw ban aaya wala yan aaya moo làmboo saxal gi nga xamante ni nii suratul fatiha daf koy saxal yónni giñ yónni yonant yi nga ne rabbil alamin ihdina siraat al mustaqim kazalika arrahman rahim kazalika malik yawmiddin fatiha gépp fatiha gépp dafay saxal an nubuwaat ar risalaat dafay saxal yónni giñ yónni yonant bu ko defee mu ñëw nag ci beneen aspect ci beneen anam mu ne wa fiiha nekk na ca ar radd akuk tontu ar radd akuk delloo ma ngoog ar radd akuk teggi delloo goo xamante ni tontu goo xam ni ala jamii tawaif al munxarifa dafay dal ci kaw mboolem kuréel yi nga xamante ni nii ay kuréel lañ yu jàng ma inxiraaf moom mooy loolu ko moom mooy jeng wàcc yoon wi mu ne tawaif mooy jamu taifa maanaam ay kuréel fa fiha radd ala almalaxida alladina yuattiluuna alkawn min mu indi kuréel ci kuréel googee mu ne nekk na ca tontu ca ña nga xamante ni nii kat ay malaxida lañ mangook ay malaaxida maanaam ay mulxit lañ mulxit mooy benn mooy mufrad bi alladina ñooñee nga xam ne yuattiluuna alkawn min xaaliqihi dañuy dindi dañuy weddi ma ngoog dañuy dàq ne univers bi amut ku ko bind yuattiluuna alkawn min xaaliqihi mulxid al ilxaad maxuuzun min al mayl ma ngoog mulxid min al ilxaad wal ilxaad maxuuzun min al an siratillahi al mustaqim ma ngoog borom xam ne dañuy wax ñu ne mulxid mi ngi jóge ci ilxaad ilxaad ngi ko jëlee ci mayl mooy jeng nga ko jeng walis yoonu borom bi tabaraka wa xamal ni nag am na jàng gu mag ak jàng gu ndaw ma ngoog amal jàng gu mag ga mooy gan mooy jàng gi nga xam ne dafay génnee ci islaam jàng gu ndaw gi mooy jàng ci yenn ci njàngale diine islaam te ci daraja yi génne la ci islaam ma kon xamal ni am na ci nit ñi ñoo xamante ni nii dañoo tàbbi ci góogee jeng ci ne àdduna bi kenn bind ko moo bind boppam mangoog mu mel ni ñoom lañ bëgg a saxal mooy lan dañuy jékki-jékki rek gis benn kër kër gu rafet kër gi am ay karo am ndox am courant am ay palanteer am lépp loo xam ni jumtuwaay la waañ yëpp ba pare ñu ne kër gi moo defar boppam loolee la ñu bëgg a gëmloo mangoog bu ko defee loolu moom xel ci boppam moo ko njëkk a dàq xel ci boppam moo ko njëkk a dàq moo tax xel ci boppam dafa saxal amuk sunu boroom azza wa jal gis nga xel ci boppam dafa saxal amuk sunu boroom azza jal ndax doomu aadama chaque jour mu gis fi mu commencé chaque jour mu gis fi mu commencé maanaam ay semblabalam ñi mel ni moom chaque jour nit judd sa kanam gis nga ko yoonu judd yow xam nga ko gis nga ko waaye nga gis nit di màgg sa kanam waaye tamit kasaalika chaque jour nga gis jeexuk nit sa kanam maanaam nit faatu kon gis nga loole dafa am lu bari loo xamante ni nii daf la koy daf la koy won daf la koy jàngal ci lan wax dëgg kii déterminer lii ki doxal lii mu juddu màgg jaar étape bi ba heure jeexam jot mu jeex kooku am na ku ko yore ku koy contrôler ku am kàttan ku am xikma kuy wërsëgalaate kuy dimbaliwaate ndax kookee muy doomu aadama dana toll foo xamante ne day aajowoo yëkkati ay loxoom day aajowoo yëkkati ay loxoom naan yow sama borom dimbali ma donte nag ñenn ñi boo leen laajee yow kuy sa borom ñu ne jant bi la. ñenn ñi ne weer wi la ñenn ñi ne nag wi la ñooy wax loolu yépp sax da ngay gis la tax ñu jël objet boobu dafa am lu ñuy fas ci ginnaaw objet bi gis ne am na puissance bu kawee kawe boo xamante ni nii moo féete kaw lépp moo ndar képp lépp moo ëpp lépp doole puissance boobu nag ah moo def traasam wala impactam ci nag bi ba tax ñun ñu jël nax bi def ko divinité di ko jaamu mooy agir ci jant bi ba tax ñu jël jant bi def ko divinité di ko jaamu mooy agir ci bàmmeel bi ba tax ñu jël bàmmeel bi def ko divinité di ko jaamu mooy agir ci nataal bi ba tax ñu jël nataal bi def ko divinité di ko jaamu mooy agir ci xërëm bi ñu yett ba tax ñu jël maanaam mbir mi di ko jaamu lii moo dugal nit ñi ci bokkaale danga yaakaar indo yi jaamu nag chaque jour ñuy yar nag gis nag ni muy juddoo da ngaa yaakaar ne indo yi dañoo gëm ne nag yee leen bind <laughs> laa wakalla ah indo yi dofee wuñ noonu seen xel suufeewul noonu ah inde tey bokk na ci ñi nga xamante ni nii dañuy dab dabal yenn puissance yi tey su fekkoon seen xel dafa suufee noonu dinañ am civilisation bu toll noonu bul nax sa bopp lañ gëm ci nag bi mooy lan puissance bi nga xamante ni nii moo créé àdduna bi kattan nga ko yore xikma googee dafay agir ci nag bi loolu moo tax ñu jël nag bi érigé ko yëkkati ko def ko en divinité kon bàyyil xel objet boo mën a jël séq moom relation boobu yaa ngi jaamu objet bi comme indo bi ni muy jaamoo nag bi kon bu reetaan indo bi de bu ñu waxee nga ne ah indo yi de nag la ñuy jaamoo ah attends mais est-ce que yow amoo looy jaamu làmbal sa mbagg wala nga làmb sa ndigg ah li nga suur ci buntu kër gi nag ah li nga def ci njegenaayu lal bi ci bopp lal bi la nga def foofu nag sa buntu bitig la nga lank la nga lonk ci kaw nag sa béy jën boobu nag indo bi sax moom am na am na nag bu ngande quoi nag boo xam ne am na ñaari béjjén mais yow benn béjjén nga yor indo bi sax moom nag bi mu yor day dund mais yow béjjén bi nga yor nag ba dee bu yàgg dégg nga de ba ngoog sunu borom azza jalla daf ñu jox sunu xel pour ñu koy jëfandikoo ma ngoog nañu bàyyi xel loolee bu baax kon gis nga gaa yooyee nga xamante ni nii dañuy weddi amuk sunu boroom xel nanguwut loolu xel nanguwul ne àdduna bi univers bi ak ni mu mel ni mu tegee ni mu teguwee ci sagesse amut koo xam ni moo koy gérer bind ko ko xel nanguwul loolu am na ku ko yore ma mu ne kon fiiha radd nekk na ca tontu alayhim boo xam ne day dal seen kaw tontu ga bi isbaati ci saxal anna haadal kawnu ci ne univers bi lahu rabbun dafa am borom boo xam ni xalaqahu moo ko bind wa huwa rabbil alamin wa huwa rabbul alamin te boroom boowee mooy ki nga xamante ni mooy borom bindeef yépp kon yaa ngi koy tegtaloo ci ban aaya rabbil alamin kon rabbil alamin moo lay wan ni univers bi dafa am boroom cet univers là un créateur univers bi dafa am ku ko bind di ko gérer di ko doxal loolee bàyyi ko xel bàyyi ko xel bu baax buko ko defee dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu